wa an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala qallama kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquumu min majlisin hattaa yad'uwa bihaa'ulaa'i ad-da'awaat allahumma aqsim lanaa min khashyatika maa taxuulu bihi baynanaa wa bayna ma'aasiik wa min taacatika maa tuballigunaa bihi jannatak wa min alyaqiini maa tuhawwinu bihi calaynaa masaa'iba addunya allahumma matti'naa bi asmaacinaa wa absaarinaa wa quwwatinaa maa axyaytanaa waj'alhu alwaarisa minnaa waj'al tha'ranaa calaa man zalamanaa wansurnaa calaa man aadaanaa wala tajcal musiibatanaa fi diininaa wala tajcal iddunya akbara hamminaa wala mablaga cilminaa wala tusallit calaynaa man laa yarxamunaa rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu tacaala wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala muy ñëw ci garab gi nga xam ne moom la ñu nekk fan yi yëpp di chapitre cent vingt neuf euh, wala buntu wala garab numéro cent vingt neuf muy téeméer ak fanweer bu manqué benn ci suñu jotaay bi ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu xadis bi nga xam ne moom lañ gisoon moo doon xadis huit nga xamante ne moom la waxoon ne wa an abi barzata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu bi aaxarihi idaa araada an yaquuma minal majlis kon eh, loolu la ñu gisoon walillahi alhamdu wal minna eh, bim naan subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk kon nag tey ñu war a gis xadis bi comme niñ ko waxoon muy xadisu mawlana ibnu umara radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma allahu akbar allah kon mu ne wa an ibni umara mu ngi jële ci doomu saydna umar ji muy abdallah radiyallahu anhuma annahu qaala nee na mu ne xallamaa néewoon na ak néewoon xallamaa néewoon na loo xam ne kaana nekkoon rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqumu min majlisin di jóg ci ab bërëb bu mu toogoon xatta lu dul ne yad'u bi haa'ulaa'i ad-da'awaat lu dul ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam balaa jóg doon na ñaan ñaan yi doon na ñaan di wax kàddu yi Allah muy kàddu yu rëy muy kàddu yu rëy rëy mooy la mu ne allahumma ay sama borom iqsim lana yal na nga ñu Ah, dogal yal na nga ñu may dogal ñu defal ñu min xasiyatika yal na nga ñu sédd ñeel ñu min xasiyatika ci ragal gi nga xam ne moom lañ lay ragal en tant que jaam la war a ragal xam ki nga xamante ne mooy boroomam tabaraka wa te di ko ragal alhamdulillah rag ragal ak ragal la borom bi yal na nga ci ngeen ci sidd loo xamante ne maa la nga xam ne taxuulu day dox bi hii moom ngay doxe yow borom bi baynanaa wa bayna ma'siyatika ci ngay doxe diggante ah ñun ak di la mooy waaw ma'asik waaw yenn kii ñoo def ma'siyatik te loolu ñëw na ci eh, eh, bon yenn riwaayaat yi waaye bu dee ci sunan yi li nga xam ne moom lu ko jële ma'asik waaw li nga xam ne taxulu baynana wa bayna ma'asik waaw mooy li nga xam ne moom ngay doxe def barrière def bouclier def ab lu ab dig digle suñu diggante ah ak di la mooy mooy lépp loo xamante ne moy la la tudd yal na nga dox suñu digganteek moom ba duñu ci àgg allahu akbar waaw allahu akbar wa min ta'atika mooy allahumma qsim lana aussi min ta'atika te yal na nga ñu sédd defal ñu daal di ñuy may daal di ñuy dogal min ta'atika ci jaamu la maa la nga xamante ne tuballighuna bihi jannatak loo xamante ne nii ci jaamu la topp la di la di la di di di la jaamu loo xam ne ci nga ñuy maye ci nga ñuy jotale jaare ko ci jëf joojee sa ajjana ja nga xam ne moom nga dikk almuttaqiin ñi nga xam ne ñooy euh, ñoo la ragal ñi nga xam ne ñoo lay suuraale ci mbiri di la teet di topp say ndigal tey sori say tere yal na nguñ ci may ci ci topp la loo xamante ne moom nga ñuy jotalee ajjana sa ajjana waaw wa min al yaqiini mooy ak allahumma aqsim lana aussi min al yaqiini allahu akbar kóolute yal nag ñu ci dogal yal nag ñu ci may waaw yal nag ñu ci defal maa loo xam ne tuhawwinu bihi naa masaa'iba dunya waaw defal ñu loo xamante ni musibay àddina yépp day woyof ci ñun buñ amee kóolute nga may ñu kóolute gu mat sëkk goo xamante ni day tax lépp luy natt bu ñu dalit day woyof ndax lan ndax kóolute guñ am basiira gi nga xam ne moom nga def ci suñu xol yi waaw ñu xam ne ana lan moo dul jeex waaw te borom bi est dama koo teg waaye ngir tëgg ma ngir ma gin koo jege ndax kat ashaddu nnaasi balaan al anbiya thumma al amsal fal la yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ñi gën a tar natt mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam topp ku leen gën a niru topp ku leen gën a niru kon lépp loo xam ne musiba la gu dal jullit waaw ginnaaw bi mu nee ci li ko yàlla digal di fexe daal en tout cas li li li di di góorgóorlu lépp lu ko dal nag ci lu metti yal na ko yal na ma boroom di nga may ñu loo xamante ne nii yaqin la tudd certitude ak kóolute gu ñuy am ci yow ak kóolute gu ñuy am ci sa dig ak kóolute gu ñuy am ci diggu sa yonent alayhi salaatu wassalaam waaw mi nga xam ne moo moo ci làmmiñam nga wàcc alquraan inna ma'al usri yusra allah wal aaqibatu lil muttaqiin waaw dëgg ginnaaw metti yi yomb yomb yaa ngi ñëw te mujjanteelu mbir yi borom bi ñi mu ko dig mooy ñu ragal yàlla kon nag borom bi wa minal yaqiin hmm. kon nag wa minal yaqiini ci kóolute waaw lu leer naññe naññe naññe naññe naññe naññe naññe waaw maa nga may ñu ci loo xam ne tuhawwinu mooy woyofal bihi alaynaa masaa'ibad dunya ndax masuba musiba dunya foo jaar dina amul xeetu mettit gu ci ne moo tax luy woyofal maa tuhawwinu waaw waaw moo tax jullit dëgg dëgg bu am gëm yàlla bu amul benn fay xolam yemul ak yéeféer bi li koy dal li leen di dal man na bokk leen di dal mën na niroo waaye ca kamuy dal ndax jullit laa du jullit bu gëm yàllaam taxawee mooy day woyof ci moom waaw waaw allahu akbar kon nag yàlla nag ñu defal ci yaqin ci kóolute loo xam ne moom ngay woyofale bihi ca jaare ko ca yi naa ci suñu kaw masaa'iba dunya allahu akbar musibaay àddina bi nga xam ne manula ñàkk ci dund waaw ndax wala nabluwannakum borom bee waat ne dinañu dinañu natt waaw kon nag mbir mi nekkul benn eau de source ku bu koy couler douce rek affaire yi di dox ndànk dara du la dal ci mettit déet waaw mu ne allahumma ay sama borom matti'na waaw yal na nga ñu may ñuy bànneexu yal na nga ñu may ñuy user ci lu baax allahumma matti'na allahu akbar yal na nga ñu may yow borom bi tabaraka wa taala ñuy jariñoo bi asmaina ci suñu dégg yi yi ñu defal wa absaarina ak suñu gët suñu gis yi ñu defal wa quwwatina waaye yal nag ñu may kattan gi ñu defal yal nañ ko jariñoo ci lu baax maa ahyaytana fekk yaa ngi may ñuy dund mooy yal na bu ñu dem di dund ba ah bànneex yi ñu waroon a am ci dégg ci gis te lépp ñu war koo jëmale ci lu la neex li la jaamu ak kattan gi ñu may yal na bu ñu dem di dund ba loolu deñ ci ñun fekk ñu ngi dund waaw fekk ñu ngi dund rek yal na boroom bi tabaaraka wa taala nag ñu may ñuy mën a jariñoo loolee waaw dafa dégg dafa tudd yi nag ndax xam-xam ci lay jaar waaw waaw moo na inna as-sam'a wal basara wal fu'aad kullu dhalika kaana anhu mas'uula la borom bi wax allah waaw moo tax ci côté fuaad bi mu ne nga may ñu min min wa min al yaqin waaw may ñu ak certitude ci suñu xol yoo xam ne moom la ñuy woyo fare musibaay àddina yi léegi nag as-sam'a dégg muy nopp gi ak yooyu ah nga xam ne ci la xam-xam yi di jaar ci ngay dégg aayaay borom bi tabaaraka wa waaye bët yi ci ngay gise aayaay borom al-kawniyya waaw yi nga xam ne moom la def waaw wa fi anfusikum sax afala tubsirun tàmbali leen di introspection ci seen bopp lu leen di delloo ci seen borom tabaaraka wa xam ne moom kattanam sañ-sañam ta mooy ci leen bind du keneen waaw allah loolu ci bët ak digg ci la borom bi tabaaraka wa di jaare lu bari allah allah allah moo tax yonent bi alayhi salaam daal di daal di wax lool waaw allahumma matti'na bi asma'ina wa absaarina waaw ñu nekk loo xam ne dañuy wér intact waaye ngir li tax nga jox ñu ko mooy mu ñuy delloo ci sa bopp paa ñu jël ko di ko def di ci jaare di la moy waaw te loolu lan moo la koy may mooy xasiya ba li mu waxoon boo ñu ci daggalee loo xam ne mooy tax luy dox suñu digganteeg di la mooy kon nag fa ngay xame ne kon wa naa te yal nag ñu may ñuy bànneexu di jariñoo bi asma'ina wa absaarina wa quwwatina ma ahyaytana mooy ci lu neex yàlla waaw sinon bu neexul yàlla rek yàq nga ko te xisaab loolu lañ de borom bi dina la laaj ci xéewal yim la defaloon yow jaam bi ana ndax ndax ndax sant nga ko ci sante ko ci mooy lan mooy appareil bu nekk ci sa yaram wi la tax yàlla bind ko ngir dellu tey tudd yàlla bi fàttale ko sa borom ndax yaa ko ci doon def wala ci yëga di maan yi saa yëga di yi nga ne woo kon loolu lépp dees na la ko laaj waaw allahu léegi nag bu tuddee yooyu mooy yaram bi yëpp waaw boo bëggee xam yàlla wéetal ko wéeru ci moom preuve yi yàllay wone da koy jaare ci as-sam' wal basar waaw waaw as-sam' wal basar as-sam' wal basar wallah kon nag wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana allah waj'al al-waritha minna te yooyu nag muy dégg gis ah faculté de dégg faculté de gis di dégg say aaya waaye di dégg lu ñuy jariñ di gis say aaya di gis lu ñuy jariñ ak di jël suñu doole di ko def ci lu lay neex yow borom bi tabaaraka wa ak lu ñuy jariñ loolu yal na nga ko def alwaarisa minna yal na nga ko def mooy na des waaw na des ak ñun mel ni day gën leeral maa ahyaytana waaw alwaarisa minna mooy na des mooy albaaqi waaw nga xamante ne loolu benn tekki la fekk ñu ngi dund rek mooy nay des ak ñun ànd ak li nga xamante ne mooy ni mu gën mate te di ñu may sa ngërëm waaye wajalul waarisa minna yal na yii yëpp nga def ñu ko ñun ñu utiliser ko ci lu la neex loo xamante ne nii ñun bi ñu fi jógee sax ñoom la nga xamante ne jaamu yàlla dañ ne woon day bàyyi ay trace waaw allahu akbar waj'al lii lisaana sidqin fil aaxirin allah ku ko waxoon sayyidina al xaliil waaw waaw mooy loolu al waarisa minna <laughs> allah mu ñaan boroomam moom seynal xalil rabbi hablii hukman wa alhiqnii bis-saalihiin waj'al lii lisaana sidqin fil aaxiriin waj'alnii min warasati jannati na'iim allah waj'al lii te yàlla nag ma defal lisaana sidqin waaw boroom lam nañu dëgg fil ci ñuy ñëw sama gannaaw moo tax Seydina Xaliil alayhi salaatu wassalaam ñépp xam nañ ne nitu yiw la par excellence ñépp xam nañ ne nitu dëgg la par excellence allah loolu nag waj'alhu al waarisa waaw yal na borom bi nga def nag yooyee bu ñu ko boo ñu ci dëmbalee ba ñu am ko ci la neex li ñuy génn ci ay fooy téef ci ngëm yàlla ak tamit luy jariñ jaam yi yal na nga ko def mu nekk loo xam ne day sax alwaarisa minna nga xam ne bu ñu fi jógee mooy nekk suñu gannaaw allahu akbar nit ñi di ci jariñoo ndax yow ngir yow allahu akbar waaw kon mu ngi noonu mooy am nga loolu tamit <laughs> waaw fekk ñu ngi des rek yàlla yàlla na nga def loolu muy des ak ñun albaaqi waaye même bu ñu fi jógee sax bu ñu fi jógee yàlla na la nga xam ne moom lañ produire bët yëg ñu gisoon ñu gis ci say aaya waaru ci gindi ci jaam yi njàngale moo mële xam-xam boo bële doxalin woo wële yal na des suñu gannaaw ba nit ñi nga xam ne fil aaxirin ñooy ñëw di ko jariñoo ngir yow borom bi tabaaraka wa allahu akbar waaw nga xam ne day continuer ba ilaa yawmi diin allahu akbar kon nag mu ngi noonee ah waj'alhu al-waarisa ah minna waj'al sa'rana ala man zalamana mu ne waj'al yonent bi alayhi salaatu salaam ay ñaan waj'al te yal na nga def sa'rana suñu revanche waaw ala man zalamana ci ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi ñu tooñ yàlla bu leen bàyyee noonu ndax day nekk nakaanan lil aaxirin day tax ñeneen ñi dootuñ ko xalaatati def loolu moo tax waaye du revanche ma ma koo mere damaa nangam dégg déedéet waaw loolu la wajal te yàlla na nga def waaw saranaa suñu revanche mooy loo xam ne nit dalaa def lu dut noonu loo xam ne moom toññar bi dëgg la waaw waaw toññar bi dëgg ñi ko fen di jël suñuy àq teguñu ko fen waar ñu mbugal la ay bakkan yu bari ñu faat leen ci lan ci tooñ waaw amputé ay nit yàq ay vies briser des vies dans des prisons yoo xamante ne defuñu dara dañ leen di soupçonner kese wala bañ xoolee téléphone am gis nañ ne bo daa ah gis nañ fa image ki nga xam ne seen opposant la bëgguñu ko loolu mooy sa crime ñu jël la yóbbu la kenn xamul fi nga nekk ñu lay torturer di la teg police di la kajj ci ci seen ci sa xar kanam yi yàq sa faar yi damm say loxoog say say say waaw ba buñ la rayul mooy waa bu jógee nañ ko def noo xamante ni moom dund gu normal dootu ko am ñooñu du ñuy tooñkat wallahi waaw wajal te yal na nga def borom bi sa'rana suñu grievance ala man zalamana ci ñi nga xamante ne ñoom ñooñu tooñ waaw allahu akbar waaw mu ngi noonu waaye nag mu nekk mooy dañ leen di nga defal ñu ko selon rek moom ñoom li ñu tooñ ñu bañ a tooñ ñor bi parce que tooñ ñor bi baaxut waaw kon nag mu ngi doon nga bañ a def la <laughs> ah, ah, lan la ah, kii waxati woon bi mu naan fa najhalu fawqa jahlil jahilina ah am na num tàmbalee de waaw am na num tàmbalee waaye amaana dina ñëw <laughs> waaw fa najhalu fawqa jahlil jahilina waaw kon ah alaa laa yajhalanna ahadan alayna fa najhala fawqa jahlil jahilina <laughs> loolu moom julli du ko def loolu waa jaahiliya la woon waaw alaa waawee laa yëjalan na ngal ha maa ngi leen di mettre en garde waaw maa ngi leen di mettre en garde laa wax laa yëjalan na ahadun alayna bu kenn di ñu jéem a ndax kat ñun ku ñu tooñ <laughs> fa najhala bu ñëwee ba jekku la bay fayu fa najhala dañuy toñña bi la fawqa jahlil jaahiliina ñañu ko def non dinañ leen ko sabañ bam bam leer non dañ leen koy ngir rokkos ba lu gën metti lim ñu ko tegalawoon loolu nag du diine ah waaw doone man comme la ku yées que charrun doon wax képp ku ñu dammal benn bëñ wala lu mel noonu fukki bëñ lañ lay dammal loolu diine waxu alxabiis sharrun al yahudiyul xabiis mooy wax loolale waaw ak ñi nga xam ne ñoo mel ni ñoom waaw ñoo xamante ne nee nañ ay julli lañ mais nii lañ mel waaw képp koo xamante ne nii daf leen a tooñ ah Amru ibn Kulsum moo <laughs> koo xamante ne nii daf ñoo tooñ soo ne bu ñuy tooñ dañuy tooñ neer wi laa wax mu leer nañ dees na la ko dees tey nga am problème loolu nag du diine ñun nag borom bi liñ lay laaj waj'al sa'rana ala man zalamana mooy revanche boo xamante ne lañ ñu teg rek lañ leen di delloo waaw fa in aqabtum fa fa wa in uqibtum fa aqibu bi misli ma uqibtum be waaw leen tooñee bu ngeen ñëwee bay fayu manu ngeen ne muñ na ngeen def li nañ leen fay nañ leen tooñoon waaye bul ñëw di continuer di dépasser foofu waaw kon nag waj'al sa'rana ala man parce que après boobu da ngay nekk tooñkat ah boo tooññar bi moom ci tooñkat yi nga far bokk ndax yemoo ci li nga xam ne mooy loolu euh, mooy lañ la def mu ne kon wajal sarana ala man zalamana allah <laughs> léegi ginnaaw loolu wansurna ala man aadana te yal na ñu dimbali ci képp koo xam ne daa noonoon ñun waaw noonu jullit ñi bañ jullit ñi di xeex jullit ñi bëggul leen jàmm yal na borom bi tabaaraka wa yal na nga ñu may ngañaay ci seen kaw wan suur naa te yal nag ñu may ngañaay dimbali ñu ala man aadaana ci ñi nga xam ne ñoo noonoog ñun waaw jàpp ay noon ndax lan li ñu li ñu li li ah ah eh, eh, eh, diine ji nga xam ne moom nga digal wéetal gi nga xam ne moom nga digal ne ñu woon nañu wéetal la ko ñun ñu ne ñoom ñu ne kenn du ko ñu bañ ñu ngir loolu ba pare na kenn du ko fi def waaw yal nag ñu yàlla may ngañaay ci yéeféer yi ñi nga xamante ne nee nañoo ñoo julli lañ waaye nee nañ kenn du fi doxal lu yàlla digle kenn du fi jaamu yàlla jaamu yàlla ju jag waaw ñu noonoog ñun ndax loolu waaw ñooñu yal nag ñu may ngañaay ci seen kaw wan surna ala man aadaana wala tajal musibatana fi diinina borom bi ñu ngi lay laaj di la ñaan nga bañ a def musibatana fi diinina mooy yal na bu ñu teg loo xamante ne nii day indi ak wàññeeku wàññeeku ci suñu jàpp gi ñu jàpp suñu diine waaw yal na musiba nag mooy ak musiba yal na bul def suñu ndax loolu mooy musiba gi dina rëy jullit bi ñàkk diineem ñàkk aqidaam dëkk lekk lu xaram ndax nee na bu ko deful du dund ndax am na ay zanadiqa ay njomboxtalu naa fiq yoo xam ne ay sëriñ lañ ñu toog gëmloo leen loolu ne àddina bi ko fiy seet lu lu dagan doo dund waaw ñu xuus ci yu dagan yu xaraam yi ba pare naan ñun moom képp ku ñu la yoreel bu ñu deewee ñàkk nga ndax sëriñ di way suñu sëriñ kazabu kazabu wallah ñoom ñëpp ñu ngi expliquer ñu ngi nar wax nañu lu amul wallahi wat naa ko ci yàlla waaw kon wala tajal te yal na borom bi bul def musibatana waaw suñu musiba ci suñu wàll ci suñu wàllu diine waaw musibaay diine mooy li gën rëy ba pare geneen musiba ci wàllu diine mooy tayyeel ci jaamu yàlla tayyeel ci appliquer li nga xam ginnaaw bi nga xamee waaye topp bànneex topp bànneex ginnaaw bi nga xamee dëgg loolu lépp musiba la guy dal jaam ci ju diineem yàlla na borom bi yoolu lépp nga fànqal ñu ko wala tajal musibatana fii diinina te yàlla na bul def suñu musiba li ñuy dal ci lu yées ci suñu wàllu diine tax ba li nga xam ne moo taxoon nga bind ñu ñu fàtte ko topp li nga xam ne mooy euh, tentation d'adduna Allah waaw Allahu akbar yàlla na bu ñu teg ay noon yoo xamante ne nii dañuy tax ba ñun duñ la tala jaamu ba ñu génn ci li nga xam ne mooy trajectoire bi ñu sa yonent tegoon alayhi salaatu wassalaam nekk ci leneen loolu mooy musibaay diine lii lépp wala tajal musibatana fi diinina wala tajal dunya akbara hammina te yal na bul def addina gu doye di jiite gaaw a jeex waaw nga xam ne pesewul sax laafu yoo laafu yoo ca ya fa yàlla yal na bul def addina gi akbara hammina li ci suñuy préoccupation suñu yitte li ci gën a mooy àddina loolu nag neex naa régler de neex naa xam de nit ku nekk seetal foo nga toll ci yàlla xoolal fu yàlla toll ci sa xol fa àddina toll ci yow xoolal fi àddina toll sa xol bu yàlla diglee mbiru àddina taxaw ban nga jox priorité tontul te yàlla tax xam nga sa bopp wéetal nga xool est-ce digalu yàlla yi intérêt àddina bu taxawee ak moom te foog nga def ci benn léegi ban ngay ban ngay def waaw képp koo xam ne mbiru àddina ngay topp bu boobaa mbiru yàlla yi moom na xaar yow na la leer ne yow ad-dunya moo nekk ak akbar hamlik wal iyaazu billah te yonent bay saa saam lool la doon ñaan ne yàlla borom bi bul def loolu wala taj'al ad-dunya akbar hammina topp àddina topp alal bëgg alal sàkku alal sàkku bayre sàkku ay ay ay ay mbiru àddina yal na bu mu nekk li nga xam ne mooy li gën a rëy li nga xam ne moom lañuy ñuy moom la ut moom la ñuy cible ci suñu àddina mooy loolu burul loolu kan wala mablagha ilmina te yal na eh, mu bañ a nekk àddina li a njomboxtalu suñu xam-xam waaw yal na lool yal na borom bi bu ñu teg musiba gu toll noonu nga xam ne li ñu xam yëpp mbiru àddina kese waaw ñun daal lépp lu jëm ci suñu àddina moom fexe nañ ba xam ko waaw ay ci lool nekk ci ay aas prolifique ci lool nag waaw loolu nga gis mag moo xam ne moom fexe la cursus bu baax bu très bien la ci wàllu loo xam ne day defar àddina nekk ci koo xam ne c'est l'expert des experts nit ñi nekk kale waaye julli la de waaye julli xamul nañ lay jule wal iyaazu billah jàpp mooy ad-dunya te borom bi waxoon na ci ay ñoñ waaw ba muy wax ne li ëpp ci nit ñi xamuñu allahu akbar ca suuratu ruum wa'da allah la yuxlifu allah wa'dahu walakinna akthara an-naasi la ya'lamuun mu ne digub yàlla te borom bi du wuteeg li mu digge de waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu dara lu tax xamuñu dara ya'lamuuna zaahiran min al-hayaati ad-dunya wa hum 'ani al-aaxirati xam ya'lamuuna dañuy xam li feeñ nii rek min al-hayaati ad-dunya mooy lépp luy defar seen àddina te feeñ nii xam nañ ko ne maîtriser nañ ko waaw lépp lu la leen jaral ngir xam bi pare na ci yooyu zahiran min al hayati dunya débourse lu ko neex ngir doom ji réussir waaw s'il s'agit d'aller à l'école française ah là il ne l'hésite pas ci moyens lu nekk la ciy def waaye bu dewee beneen doomam ci nga xam ne moom nee na daara la ko yóbbu wala mu war a jàng alquran wa hum an al axirati hum ghafilun kanta yu bi al axira dañ cee yëgadi naan ah sëriñ si nag temps yi ñoom dañoo commencé di laaj quoi ah c'est quoi ça daara ba muy baax daara c'était gratuit doo bàyyi wax lu amul <laughs> jamono yooyu daa wax jamono ji yow lan moo tax fi ngay yóbbu yow sa doom jee di yóbbu jàngi français neewoo euh, euh, ne ah, ba muy baax parce que kat école des fils de chef kat ak école yooyu ba muy dóor a ñëw tubaab bi doon lool fayeeku gaa yi <laughs> waaw kon nag ba muy baax gars yi ñoo fay léegi non école yi da ngay waar woo en plus c'est très cher c'est quoi ko wax mais daara ji nga xam ne borom daara ji nee na nañuy joxe dix mille par mois nga ne ah non non Serigne si non léegi nag non man loolu manuma ko ah, ah kon xanaa mu bañ a jàngi ji moo gën wal iyaazu billah ndax la wa hum anil axirati hum gaafiluun lépp loo xam ne mooy defar seen àllaxira seen digganteeg seen borom. mais dañ cee sàggane waaw waaw rawoon naa la ñaan ëpp doole allahumma la taj'alna min al yal na bu ñu boole ci yëgadi man saa yëgadi man yal na bu ñu ci boole kon ñii wala taj'al te yàlla yal na bul dafi dunya akbar hammina wala mablagha ilmina nit koo xam ne bu xëyee ba ni muy tëdde guddi lépp foog àddina la dara yàlla bokk ci waxtaanam affaire àddina mbiru boppam mbiru ay gaayam mbiru communauté bi mu bokk waaye mbiru yàlla moo mu ne jullit la wal iyaadu billah bu dee yéeféer yi moom dañ laa teg fee ñoom aaya bii ñoom la njëkk ñoom la ñoom la ëpp moom la moom ñoom ñooy priorité ñoom lay wax waaw ya'lamuuna zaahiran min al-hayaati ad-dunya wa hum 'an gaafiluun waaw kon nag yàlla na borom bi bul def àddina nekk li nga xam ne moo ñu gën a yitteel moo gën a àgg ci li ñuy yitteel dëgg la àddina daa am ñu tiitoo li tiitoo parce que suñu alaaxira fii lañ koy amee ngërëmu yàlla ci àddina bi lañ koy amee duñu ko amee feneen de fii lañu koy ame borom bi fii lañu ënd ngir ñu jaamu kon nag dinañ am lu façon ak yitte gu ñu yitte woo àddina waaye pas àddina ngir àddina waaye àddina ngir am suñu borom àddina ngir am suñu ngërëmu borom waaw dañuy jottaliwoo àddina ngir am ngërëmu yàlla mais pas jottaliwoo àddina ba jot ci yem ci fàtte ki nga xam ne moo taxoon moo moo moo moo ñu ko joxoon te tamit moo ñu yombalal loolee te moo ñu bindoon muy suñu borom wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina te la muy def kon àddina mu nekk li gën a màgg li gën a rëy suñuy préoccupation waaw ku xëy rek la yonent bay saa saa waxoon te gis noonu nañ ko ci Riyad bi kullu naasi yaghdu waaw ku nekk rek mu ngi xëy non kuy moom nit ñépp a ngi xëy laa wax waaw kullu naasi rek yaghdu fa ba'i'u nafsa fa mubiquha aw mu'tiquha waaw ku nekk yaa ngi jaay sa bakkan waaw ku xëy ñenn ñu ngi jaay seen bakkan ci loo xam ne moo leen di indil toroxtaange moo leen di indi sànjum yàlla ndax lan dañoo bëgg a am dañoo war a am kat nit ñee ngi am te dañoo war a am nan la ñuy amee sama yoon new ci nu ma ko amee baax na l'essentiel mooy fa koy dugal te waxuñu dëgg mu ngi jaay boppam fa ba'un nafsa waaw fa mu'tiquha aw mubiquha waaw ñenn ñu ngi ñenn ñi nag ñu ngay libérer seen seen bakkan ci génn safara ci jéngi saytaane naka ci topp ngërëmu yàlla ut lu ñuy amee ngërëmu yàlla dinañu liggéey comme ñëpp waaye nag duñu ko jaar ci lu xaram